mu ngi nekk sa responsabilité loolu wax fu mu fanaan sa yoon new ci ñu muy fréquenter sa yoon new ci yan fit lay xool ci ak technologie ñu nekk jooy sa yoon new ci nga bàyyi ko téléphone uddal ko téléphone uddal ko ay giga lan lay xool amoo ci sax benn benn surveillance koy def amu téléphone bu am ay ay internet te surveillé woo te du koo yar mooy koo xamante ne ubbil nga ko boîte de Pandore addina lépp lu yées ci addina ko ñëw ba ci néegam ubbil nga ko te génnul sa buntu kër waaw mu mën la kase lu bari te xam ne ne sax yow yoonam sa yoon new ci waaw yow sa sa sa responsabilité loolu borom bi dina la ko laaj wa rajulu ra'in ala ahli moo responsable ci soxnaam moo tax bokk ci àq yi yi am moo ko war a dundal di ko solal di ko yëgalal ay mbiram mais di ko yar di ko xamal yoo xam ne bu dee ndaw si xamu dafa war digganteem ak boroomam wala ay doomam mu njàng nan la ñuy jullee nan la ñuy woore ñu ngi nii di jëm mat nan la ñuy def sangoo set ak tamit yu nekk ñuy di leen xamal seen boroom li jiitu tawhid yaa leen ko war a xamal bu dee manoo ko nga ut ko la ci taxaw lool moo tax nga gisoon boroom xam-xamu tafsir moom moo kii xadisu ban ñaan waa ji al da yaraatekat la ñenn ñi buur yeewu dañ doon jël ñu mel noonu boroom xam-xam yu fees tar ngir ñu leen di yaral seen doom waaw voilà mooy awma jot kese yooyu doo ko may non man sama liggéey bi c'est que ak kii bi damay jóg di dem di kii gone yi sa yoon na wuji séminaire yi walla avion yi fu nekk yaa ngi dem ñu lay tudd fu ne ba mu des ci kër gi di la gis fu ne ba mu gis ci gi ngay jox ay conférence fu ne di yeewaate di wax ci l'éducation comment il faut éduquer fu nekk nga koy wax fépp diw nga ko loolu ba mu des sa kër walla iyaadu billaah borom bi dina la ko laaj ëllëg lu fa dëng di yow la koy laaj waaw waaw mu ne wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi mu ne ndaw si wal maratu soxna si nag jabar ji ra'iya moom it sàmm la ala bayti ci kër boroom bi nga xam ne moom la ko bàyyee gannaaw waaw xawoo sàmm la ca de wa waladihi ak doomam yi nga xam ne ñoo yendoom moom bu boroom kër bi demee moom la fiy baax waaw ñoom ñooñu <laughs> ah ndaw si ñooñ ñëpp moo leen war a gérer waaw ay li ñu waxoon sànq bëgg sieste ak toog nekk ci sa téléphone yi di waxtaan ak say xarit tax nga jàpp say doom wanteer leen ci mbedd mi eh, damay wax kenn mënu fee nelaw kenn mënu fee kii lu xale yi def nga dàq <laughs> lu xale yi def rek nga ne ci biti moroom yi xanaa gis ngeen seen moroom yi walla iyaadu billaah gis nga inconscient yooyu tamit <laughs> seen yoon new ci kantaa est-ce que julli nañu xam nañu ni ñuy jullee parce que julli rek c'est fin il faut nga xamal nit ki nan lay jullee nan lay woore xamal ko àddina xamal ko yenn yi nga xam ne ay problème la ay catastrophe la ñu am mu manqué moytandiku ak àndandoo yu yées yi waaw yooyu yépp mu man ci bàyyi xel waaye julli génn waaye même xattaa loolu sax seen yoon newu ci seen yoon newu ci bokkul ci li ñuy préoccupé wu waaw du seen affaire <laughs> waaw mais boo seetloo en général <coughs> en général comme ni ma la waxoon euh, famille yu bari du lii nag la demee tout le temps mais léegi dafa am tendance boo xam ne noonu lay deme dangay ngay ñëw ci kër gi baay jee ngi fi nday jee ngi fi mais baay ji démissionné na waaw baay ji démissionné na parce que moom il irresponsable parce que xamul li ko war wala xam na ko waaye dafa tayeel xam na ko waaye bëggu cee taxaw mu bàyyi rek hein moom bàyyi lépp ndaw si ndaw see toppatoo njàngum gone yi seen devoir yi seen yooyu te du jëkkër ji amul taale mu ngi fii ni lëng laa wax yorub téléphone walla journalam wala di waxtaan ak jaayam wala di doxantu yoo xamante ni dara du ci farata dem naa ni attaaye fii ne waraa ciitu nàngam nga waaw yu mel noonu kese wayedil la ko d'une certaine façon irresponsable waaw moom daal kër ni kër gi kër gi lépp lu fi avantage pour moom la quant responsabilité yi mu bàyyee ko ndaw si wal iyaazu billah cettttt waa <laughs> non c'est tellement grave c'est tellement grave wallah <laughs> mooy loolu c'est tellement grave irresponsable bari na ci yéen ñoo xam ne bu ñu xamoon ñoom lii yonent may saa saa wax ne wal mar'atu ra'iya ala bayti zawjiha wa waladihi ndaw si ab sàmm la ci kër boroom këram lépp luy yàq waru fay dugg bi ci jiit mooy télé bi moo war a gérer télé bi du bàyyi xale yi ak télé bi yooyu lu la neex seetaan mooy li ñu doon wax ci téléphone rek site bu leen neex dugg film bu leen neex xool lu leen ne xool yoonam ne wuti léeg-léeg sax mooy toog di ko seytaan ak ñoom ay film yoo xamante ne nii waxoon naa la léegi ñun dañoo émancipé ci côté bu biis yu ñaaw film yu bon ya nit ñi di fóonante nga doon tubaab yi doon ko joué léegi wolofee ko joué wal iyaazu billah ñoo ko joué seen bopp lépp di tourne autour de njaaloo fornication joteeg seggantewul nag yan plan nan ngay def nan lañ koy def loolu la ñuy jouer ay film yaay ji toog baay ji toog maam ji toog doom yi toog sëñ yi toog ñépp toog ñuy seetaan benn kersa taxawaaluwul ci ci ci toit boobu kër googu néeg boobu waaw ñu foog ne nag lii moo gën quoi dañuy xam àddina lii dañuy xamee àddina par des images obscènes des images obscènes noonu la ñuy xamee àddina wallahi borom bi dina la ko laaj soxna si moo war a gérer lan mooy jaar ci télé bi ban seen la ñuy xool seen yi bari nañu ndax mooy nekk ak gone yi wee waajee gi fi waaw moom mu jël lool taxaw ci moom tamit mais bu fi newul dem liggéey wala dem tukki wala ci femme bi yaa war a gérer loolu amul seen bàyyi na waaw man manaw ma leen dara ñoom tey seen bàyyi bàyyi leen ba seen bàyyi ñëw loolu génnewula ci xanaa déggoo lu yonent ma lay saa saam wal mar'atu ra'iya ala bayti zawjiha wa waladihi ndaw si ab sàmm la ci kër boroom këram ak ay doomam premièrement deuxièmement mu sàmmal te mooy première boppam boroom këram bu fi génnee bu mu fi accueillir ay góor wala ñoo xam ne ci hadis bi ñu jóge boroom këram amu ci ndigalam bi ci loo xam ne jàpp na ne bu ko defee mën na gërëm déedéet waaw waaw donc nag mu nekk ca jigéen ga gën ga yonent bay saa saam doon wax wa in ghaaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi bu fi boroom këram fàddoo nekku fi dem voyage wala nekku fi dina ko conseiller mooy dina ko laay biir ci boppam amul kenn koo xam ne dina am moom ci wax wala ci bànneexu ci dara te bu waree génn dina ci mbedd yi ba ñoo xam ne dina leen attirer wa maalihi alalu borom këram loolu lépp dafa ciy sàmm waaw Allah Allah dafa am solo waaw dafa am solo de ndaw si ko ab sàmm te tamit lépp loo xam ne liggéeyu kër gi la moo ko war a mu war koo taxawoo ndax aadaay ñooñu c'est ça te al aadatu muhakkama loolu moo ci war a taxaw waaw bu dee aadaay seen gox bi nga nekk jigéen ji mooy togg loolu mooy loolu ci sa loolu bii nga ah amul ñu naan non non non ma ne loolu loolu la parce que al aadatu muhakkama sayyidatu Fatima al Batul radiyallahu anha bint rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam da doon liggéeyal boroom këram Seydina Ali ba loxoom yi fut waaw mu laaj Seyd Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu leen mënee utal xaadim mbindaan koo xam ne moo leen di liggéeyal Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne non du ko def. waaw waaw du jël lool bi lan leen koy defale bàyyi way ñàkk way jëm yàlla yi allah allahu akbar moo tax la tasal man umar walakin sal man rabba umar radiyallahu anhu li dara Seydina Umar faa ngay yéem waroo laaj kuy waa ñii kii mooy kan non ki ko ki ki ko yar ba mu mel noonu nga war a laaj ndax luy lu yëngu lu ne wolof yi nee nañ la ko yëngal ko ëpp doole la yëngal Seydina Omar def ci moom ragal yàlla kooku ngay laaj mooy kan huwa al-Mustafa huwa al-Muntaba huwa rasulu rabbil alamin Ahmad alayhi salatu wassalam kooku mooy Seydina Muhammad Allah da loolu na doon doxalee njabootu boppam mais du ko defal loolu bàyyi way ñàkk jullit ñi beneen bi mu ñëw baaqiyaatu saalihaat la ko jox na ko jàppal ci lii waaye joxu ko li nga xam ne mooy nafaqa ak loo xam ne moom lay ute ku koy liggéeyal te bu doon ne kon loolu warul doon na wax Seydina Ali du yoon moom muy mel nii te soxnaam dañ ko doon liggéeyal di ko di ko di ko waajalal li ñuy jàpp ak li ñuy lekk ak yooyu bu warul woon kon doon ko la te al aadatu muhakkama wa aashiruhunna bil ma'ruf dundu leen soxna yi ci njekk mooy lépp loo xam ne gox ba noonu lañ xame loolu la léegi nag doo ñëw gox koo xam ne réew moo xam ne ñoom foofu góor ñi day togg jigéen ñi day togg nga ne rew beneen gox bi nga xam ne foofu am na jullit mais jigéen ñi kay togg góor gi wax doo togg déedéet mënoo ko imposer du ko xaraam te loolu sax moo doon góor yu doon togg ah. am na ñu war a mais nekkul woon loo xam ne moo doon règle générale. te loolu mooy aada waaw moo tax l'islam yooyu yëpp da bàyyi xel les cultures les us coutumes ci côté boobu boo gisee yi mu naan bil ma'ruf yépp ci loolu la ko teg moo taxoon bañ ko njëkkee gis bi al imam doon ubbi buntu bële ma ne la bil ma'ruf boobu ça dépend ci ku nekk waaw pas ci réew mais sax ci quartier man na koo nekk quartier bi liñ leen xam ne ak li ñu miine doxale mënoo ñëw imposer ko beneen quartier bi ne par force parce que l'islam lañ nekk def leen nii déedéet parce que ku sa soxna nii nga koy yore yow da koy jox cinquante mille francs par jour léegi yéen dee leen ko jox déedéet loolu du l'islam nay lekk ganaar di lekk de loo xam daa am deret saa su ne parce que nanga loolu du l'islam déedéet déedéet li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu illa ma ataaha loolu gisoon nañ ko na dépensé te ngir mu dépensé te na dépensé ku yàlla yaatal sa wërsëg te lam la yaatal waaye ku mu xompal na na na na na na ci li ko borom bi xéewale te nga xam ne yàlla nag du teg benn bakkan lu dul soo la mu ko jox kon ndaw si wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha soxna si sàmm la ci kër boroom kër boroom euh, kër boroom këram wa waladi ay doomam alhamdulillah lépp loo xam ne day yàq seen der day tax bu ñu génnee seen moroom bi di leen ko ñaawale wala di leen ci ñabe waroo doxal waroo koo def yow soxna si loolu dafa am solo mooy amoo droit yow ndaw si di waxtaan ak say say say xarit di leen wuññil secret kër gi amoo ci droit waaw sama xale yi nga xam ne dañoo réew dañoo nàngam ak nàngam dañoo kii bi moom moom moo gën a soof ci ñëpp xale sàngam sama doom nàngam moom moom kenn mi dara newu ci kii di nekk koo jot wala di ko wax ay amoo ci droit ci yaroo doo fexew yar loolu ci moom te ñaan yàlla mu dimbali la ci loolu nga ñëw di di wuññi seen sutura noonu ba fu ñu dem même bu waxul defu ñu jàppaleen la nga wax te sax defuñ fi dara waxaguñ dara loolu yow la war ndaw si nañ ciy bàyyi xel toog rek di waxtaan rek jëmale guddeeg bëccëg ku nekk di wax rek lépp lu nekk ci kër gi nga nettali ko naan parce que c'est ma kii c'est ma copine c'est ma meilleure après quel soit ton meilleur ami après wala ta meilleure amie qu'elle soit ta meilleure après warul dafa am loolu dafa am limite waaw du boo di kër gi lu nekk nga ñëw di ko waxtaane feneen waaw bu dee dañ koy waxtaane koo xam ne xelam màcc na ci fexe nga ba sonn noo yare gone yi mais manoo ko waaw loolu ban nga dim wax koo xam ne yaakaar nga ne am xelam màcc na ci mën na la ci dimbali ba wan la ban ngay ñëw ndax yow tu n'y arrives pas loolu day loolu la bu ko defee mu laaj biir ndax ak diinu nasiha nan ngay def waaw loolu kay waxuñu ko mais yor sa làmmiñ noonu rek waaw sa kërit lu nekk voilà ñun kër la voilà kër gi nga xam ne nañu ne ah, sama jëkkër affaire am nangam nangam nangam nag foo dem wax loolu amoo ci droit ndax yow raaya sàmm nga ala bayti zawjiha ci kër borom këram ak ay doomam lii mooy lëkkaale nu buntu bi ñu nekk xàqu wi jëkkër ji am ci kaw soxnaam mooy mu sàmmal ko këram waaw sàmmal ko këram sàmmal ko ay doomam jabootam waaw moo tax ci maanu dégg l'islam mu si di liggéey te boroom kër gi d'accord ci mu am ay gone yu ndaw waxtaan leen seen biir bu dee comme ay Europe fu ñu koy yóbbu crèche ak yooyu bu jëkkër gi ne moom moo koy res moo koy ci alhamdulilah waaye bu bañee fekk ndaw si moom moo auto euh, ab liggéeyam ci jëkkër ji àndu ci bon mooy boo waxu ko ci dara waaye karta gone gi moom moo ko war a yor ndaw see ko war a bu dee dañ ko yóbbu crèche crèche dañuy fay jëkkër ji ne moom amul lu mu faye même bu nee sax ban fayuma loolu maanu teg l'islam mooy tam moo ko yoroon a yor ñu ne femme bi ñu ne kon bi yow li ngay fayeeku yow it de seet looy fay crèche bi kon parce que loolu yow la waroon yaa ko waroon a yaa leen waroon a toppatoo comme que nag da nga koy def ngir leneen yow bu lépp nag <clears throat> na nekk ci waxtaan mais bu dee waxtaan jëkkër ji parewul ngir assumer loolu ngir fay loolu ak yooyu manuñu koo ñëw ne par force la parce que loolu nag ndaw si yonent may saa dane wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladi eh, ak doomu borom kër yow la war nga toppatoo rek léegi nag yow bu dee ne yow nee nga parce que moom léegi maanu teg l'islam nag mooy loolu même bu dee ne bu dee ne l'islam doon jëkkër bu ko ma sa lépp luy yëwënal wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma borom bee def seen diggante ak cofeela ku yërmande lépp loo xam ne waxtaan ak jëkkër gi ne moo maa koy def garaawul loolu maa koy kii loolu c'est bien dañoo bëgg a wax nga xam ne moom dañ ngàntal ne doo def non boobu mënul ñëw di ko di forcer boo ñëwee devant le juge ci l'islam danaan la yeneen bay saa saam beneen wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi léegi yow la ko tegoon de doo ko man mu ne leen lu tax parce que damay liggéey waaw léegi sa liggéey boobu la nga cay am jël ci loo xam ne moom ngay faye crèche bi bu dee sa jëkkër defu ko ndax loolu yow la waroon loolu mooy maanuti l'islam waaw mais manuñu naan femme bi ne liggéey comme alalam moo ko moom jëkkër ji am ci dara dëgg la loolu la waaw léegi nag jëkkër ji ñu ne jëkkër ji léegi par force yaa koy def déedéet loolu du maanute maanute islam mooy lii loolu mooy li niroo comme togg geeg li ñuy togg ak yooyu góor jigéen gee koy def léegi nag bu dee ne moom pour des x raisons day liggéey yooyu ñu ne kon nañu kuy togg bu boobaa du lu ñu mën a forcer ji ne ko par force yow la parce que këli la waroon bu ko defee nag di ko fay alhamdulilah mais mënuñu ko koo forcer lii mooy bu dee tension dafa am mais sinon na lépp nekk ci mawadda cofeel ak yërmande voilà yii c'est bon pour ñu koy préciser des fois waaw faut que ça léegi nag bu dee nag jëkkër gi dafay nekk koo xam ne léegi bu dee loolu mooy société comme nga xam ne loolu mooy seen aada mais ñi nga xam ne su ñëw seen aada ci l'islam ndax l'islam c'est universel mënoo ñëw ne par force ñëpp ay aaday arab ay aaday wolof lañ war a am bu dee da ngaa dem société boo xam ne góor gi lu bari moo koy def mooy day moom day man di togg di kii ndaw si day togg góor gi di togg loolu l'islam bi ñëw ne eh non non non non non déedéet day bàyyi ci loolu xel ndax al muhakkama wax ni ni mu demee léegi rawatina ñu nekk Europe xam nañ ko sàmm bi même bu dee tomb bi ci moom la waaye xam nga ne du tout le temps la ko mën a def surtout bu dee day liggéey wala day ciib ak yooyu yow góor ci am na joueur yoo xam ne yow liggéeyu wala da ngay teel a wàcc sa femme war a wàcc 18 heures yow nga wàcc midi toog est ce que da ngay toog naan bon di xaar reer boo xam ne ka mooy war togg sa waay transport yi bu dee Paris la dëkk fu nekk ak embouteillage yi ba moo agsi dix-neuf heures wala vingt heures plus weesu ngay xaar toog rek yor sa journal ak di gi woo say di xaar toog loolu yërmande gi ñu la doon wax moo war a tax même togg boo ko mën woon nga fexe ko kii di di bëggal sa soxna yoo xam ne du ko sax xalaat du jàpp ne sax togg nga bett ko ci yu mel mooy mooy ne ay ay ay ay ay ay ay ay non non non mais quoi waaw mais toog rek luñ nekk oh di commander kese ah non li leen di ñëw yow nga dem ci wàññi bu toog nga ne ko demal toog demal grawul nga door affaire yi je vais te faire bon kii wëg yooyu aywa tey je t'amène au au Chili tey Chili la waaw ay Chili kon carne laa lay dóoral nga xool ay recettes yoo xam ne dañ koy fexe man ba man ñu di man na la taal sa YouTube tey même bu boo début bi dina xaw a délicat mais nga essayé ba man yooyu day gën a neexal affaire bi te loolu mooy dund à coup yonent bare nee na doon nekk ci liggéey bu waa këram da nekk ci liggéey waa këram di leen jàppale ci liggéey bi ci tomb yi la ñuy def ak yooyu yépp waaw bokkul góor ñi nga xam ne moom nee nañ jombale ñu seen bopp waañ ko waa ak non non non waaye daal mu xolli carotte xam non non non ça ça non lan kanja kanja fan non moi toi aussi non moi jamais def loolu kër ga non hein pataas waaye waaye yow nag maa yëpp bala loo foofu tu me prends pour qui toi hein guy xolli soble saay ak rëy la yonent lay saasaam da doon nekk ci liggéeyu waa këram nee na bu julli jotee mu mel ni xamuñu waaye ñu nit ñu mel ne xamuñu ko ndax bopp waxtu borom bee taxaw julli jëm ñu gàll gàll ko ko gàll ñu ko ñépp a ci yet mu dem mel ne xamuñu ñu nit ñu mel xamuñu ne moom moo yonent bi alayhi salaam ndax borom bi moo soxla ñun ñépp loolu mooy neexal kër mee toog non man moom wañ moom jamais moom man moom man moom woo non yooyu da mooy mooy nit da ngaa moo tax aji ñoom yàlla ji ak yonentu saa saa waxoon mooy day woyof quoi waaw dafa war a woyof woyof bañ a nekk ku diis ko li xoolali baat rek. di xuurali baat rek dara dara dara dara dara dara dara dara dara mukk ci woyof xam ko déedéet loolu jullit du mel noonu jullit du mel noonu yonent bi saa salaam dafa woyofoon lool te mel noonu la borom moom moom la ñaanal yërmande rahimallahu rajulan samhan idha baa wa idha ishtara wa idha iqtada ci beneen bi rahima allahu rajulan samhan idha baa samhan idha ishtara samhan idha iqtada <laughs> ah, waay waay yàlla yërëm na mooy bu dee ñaan la dal nag ñaan yeneen ci balay saa saa bu dee xabaar la noonu la demee ndax moo al al al sadiqul masduq mooy ki dëggu te moom la ñuy dëggal mu ne yàlla yërëm ne te yàlla yërëm góor goo xam ne samhan amul nag mafhum mooy jigéen bu mel ni yëpp ci la waaw mooy koo xam ne dafa woyof sahl sahlan waaw dafa nekk koo xamante ne nii dafa tabe dafa woyof diisut waaw ila ba buy jaay compliqué wul du sonal nit ñi voilà way lastara buy jënd du fa nekk ñëw ci waa di ko wàññiloo di ko wàññiloo di ko wàññiloo ba mu leer ko ne waa ji vraiment nag mu rey waa ji nag te waa ji xam na ne bon bu jaayul lii boo mayul tey du jaay dara nga ñëw rey ko noonu mu jaay la ko loo xam ne sax jëndewu ko woon loolu nga dem naan j'ai eh, fait une bonne affaire xam nga ne feeroo une bonne affaire de waaw mu ne wa idaqtada bu ñëwee ba am ku ko ku mu lebal am ku ko yoral bu ñëwee di ko laaj ngir mu fay ko akam boobu ci suhuda la koy def ci nànk ci lu nda- lu teey waaw du diir ci wàññi pardon tension ay combien de fois yi ma yow yi non waaw sëriñ bi waaw sa waaw mbir mi xam naa bu jàppandee rek ah kii bi voilà yu mel noonu waaye nag non man mu ne ko non garaawul xool dama loon kii yow bàyyi ci xel rek mais bu mënee nekk ah boo boo kii wagul tamit mën nga xaar waaw fa nafiratun ila maysara mu xaare Allah <laughs> waaw kooku la yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal lool moo tax waa imaam an-Nasaa'i adxala Allahu al-jannata rajulan kaana sahlan mushtariyan wa baa'i'an wa qaadiyan wa muqtadiya Allah mu ne borom bi dugal la ajjana góor boo xam ne dafa woyof buy jënd buy jaay buy fay ak buy laaj mu fay ko kon jikko ju mel nii ku mel nii moom la yeneen bi aleyi saa saam tagg kon nag yow borom kër gi melal nii woyofal waaw comme liñ waxoon temps rek waroo jombale sa bopp nga toog yor sa livre ñu ne la jottali ma jumbo bi ngay mel i non mais mais jumbo jumbo yi ah yàlla tere waaw ni yaay man di dama doon togg poobar bi ci sama loxo daal kii doo dem ci bitig bi rek jëndal ma léegi waxoon naa yii guerre mondiale dekkil na ko te loolu loolu mooy neexalu sëy waaw lu kenn mën a di war loo xam ne yow boo ko mënee def ko surtout par surprise bii dina neex waaw mu ngi doon xalaat fan bi yii moo wàccee te lii war naa def lii def lii ak ni ma sonneeg sama kii mu ñëw fekk sawaay nga dóor benn ganaar bu baax bu ñu njoñ sawaay benn boxeur bu toog ko ay loxoom nga roof ko bu baax naan déet nga def ci ay petit pois wala ñoomin ñoomin pois chiche fekk jënd nga ci boulangerie bi mburu mu tàng jër teg say fourchette ak yooyu mais sawaay xam nga ne madame elle sera contente sawaay léegi lu tax am na yoo xam ne jàpp ne non loolu nag bokkul ci loolu moom sawaay ma loolu loolu mooy l'islam bi nag <laughs> waaw gis nga bés boo jàngul fii te xam ne lii mooy l'islam tubaab yi gis ñu koy def naan non ñoom nag dañoo romantique nag day saan ci gaay ñoom di ñoom tey ba moo tax jullit bu normal ko def ndax lii mooy ah. naan la yi nag moom ak a tubaabe waaw <laughs> ah, bu dee Sénégal moom comme que gars <laughs> jàpp nañ ne jullit moom saa xamul xamul savoir bi dañ naan mais saa xanaa catholique la <laughs> ñoom ko civilisé normal. parce que quand même ah c'est la réalité en tout cas temps yi may nekk gone moom c'était ça ndax soppeeku na réew moo xam ne vingt ans ngi ko a jóge moom di nga yan fay dem par vacances loolu taxul nga xam réew waaw nga xam yenn yi ngay média yeeg nga xam moo tax man bu may wax te sama logiciel bu yàgg balaay wax képp koo xam ne gis nga ne lii may wax demeetul noonu nga xam ne demeetul noonu waaw nit ku correct nga gis ko rien que ci col ko muy sol correctement sol ko doo doo ko dégg muy yuuxu muy wax gis benn waaye romb naan ko du def loolu wala di saaga booy yi wala di teg di fii di def nii yëpp yëpp ëppal yooyu ngay gis gaay de képp ko correct gis muy kii wala di fomp kii bu taqee tuuti wala di wax ndànk di kii gaay yi chrétiens yi ñoo doon mel noonu kantaa ñi nga xam ne ñoo ñu mais sa mooy normalité lañ xamul walla iyaadu billah moo taxoon ku correct nii gars yi bu dee xamuñu la xamuñu la du tout nga correct gars yi dañuy kii mais saa yi saa yi saa yi xanaa catholique la waaw classe boo nekk ñoom ñu ne fa ñoom